a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa wa shafii'inaa muhammadin wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci yónnee gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum ilal yónni leen yaman am na yónni yooyu yu ñu jotoon a gis comme bu seydina jarir ibn abdillah al bajaliyu radiyallahu anhu bu dee fàttali nga fàttale ku ngeen ko gisoon nañ loolale yónni gum yónni woon seydina jarir bni abdillahi ila alyamani waaye loolu dinañ ko bu ma juumul dañ ko cité woon noonu rek mais dinañ ko gis ci yii nii dinañu ko gis ci yii nii te ñu ngi ci tàmbali woon bi mu yónni sayyidina abu muusa al ashariyu radiyallahu anhu akkan sayyidina muaad ibn jabal alayhima waxoon nañ ne tamit dinañu gis yónni gu mu fa yónni seydina xaalid bnul walid abu suleymaana radiyallahu ak seydina ali bn abi taalib bi ci mujj buñ ciy gis mooy bi mu yónni seydina jarir ibn abdillah albajaliyu radiyallahu anhu waaye peut-être que bi ñuy wax ne ni ñuy def mooy dañuy topp euh, euh, nettali bi dañuy topp nettali yi ba pare après ñu dóoru ñëw ci ahkaamu zaka mooy àtte yi wax ci wàllu zaka mooy li ñu naan l'aumône légale waaye moo l'aumône ça dérange moo lëmoon ça dérange peut-être que li gënoon a approprié mooy l'impôt légal ab impôt la bu suñu boroom teg ci alal yi képp koo xam ne matal nga sëy bi tax ku fa àgg ci sag moomeel nga war a génne zakat ci ay conditions comme ni ñu koy gisee incha allahu taala bu ñu paree ci nettali yi mais peut-être li ñu préciser wuloon mooy nettali yi ñuy wax mooy bu Seydina Muaz ak Seydina Abu Muusa al ashari radiyallahu anhuma bu ñu gisee ñoom ñaar euh, xadiis yi wax riwaaye yi wax seenug yónni Yaman ak bañ fa demee ba pare ci la ñuy gis ahkaamu zaka mais tekkiwul ne dañuy gis yónni seydna Muaz ak seydna Abu Musa seydna Ali non seydna Xaalid ibn Walid seydna Ali seydna Jarir ibn Abdillah ba pare door a di afkaamu ahkaamu zakat du loolu de non du loolu waaw loolu lu ñu lu jara préciser la mooy fii mu ne peut-être fii ak ñeenti jataay buñ jeexalee kiiw bi ci la ñuy dugg ci ahkaamu zakat insha allah buñ ci pare nag ci lañuy jël yónni gi yonent mi alayhi yónni yaman ba léegi seydina Xaalid ibnul Walid après mu yónni seydina Ali ci ginnaawam waaye tamit mu yónni seydina Jarir ibn Abdillah al Bajaliyu radiyallahu taala anil jamii kon fi nga xamante ne moom lañu yemoon fi nga xam ne moom lañu yemoon ñu ngi woon ci riwaaya al imaam al buxaari waxoon nañ la moom daf cee wéetoo ci wàll wi sinon dans l'ensemble seydna al imaamu muslim daal di nay soloo xadiis bi waaye ci façon bii mu ko soloowe loolu moom tafarrada bihi an al imaami muslim ibn al xajjaaji an-Naysaburiyu raxmatullaahi alayhima ci jotaay bi weesu entre parenthèses ñu ngi doon wax euh, weer wi ci Zulxijja bañ naan Zulxijja ñun ñu ngi ci la vingt-neuf Zulxijja mu tombeek le 10 c'est pas le 10 décembre c'est pas 10 décembre c'est 10 septembre 10 décembre ñëwagul c'est dans trois mois insha allah <laughs> voilà tey mooy le premier le premier euh, parce que jataay boobu démb la woon démb la woon <laughs> voilà jataay bi ñu tàmbalee kiiwu yaman yi c'était démb la woon lundi ma ne woon 10 décembre mukk c'était 10 septembre tey le 11 septembre mardi 11 septembre 2008 tolloog le premier du mois 1440 at mu bees waaw at mu bees allah <laughs> wa nahnu lu yaman ñu ñu ngi yonent bi aleyhi salaam di waajal ñaari ndawam yi muy yónni ilal yaman kon ñu ngi woon ci riwaaya yooyu kon ñu ngi woon kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci riwaaya al imaamu al buxaari raxmatullaahi aleyhi bi mu nee ne ba'atha rasuulullah u gisoon nañ càllale bi waxoon nañ ni càllale bu njëkk bopp boo ko xoolee naan jokkalowul mais al imaam al buxaari renforcé na ko te wane na ne jokkoo na jokkaloo na ci yeneen xadiis yi indi ci suufam mu ne ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama aba muusa wa Mu'aadh ibn Jabal ila al-Yaman mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yebal yónni sayyidina abu muusa ak sayyidina Mu'aadh ibn Jabal ila al-Yaman yónni leen Yaman qaala mu ne leen mu ne mooy abu burda mi nettali wa ba'atha kullu kulla waahidin minhuma ala mixlaaf kenn ku nekk ci ñoom ñaar mu yónni la ci benn région boo xam ne yow fa nga war a dem mu ne wal yamanu te yaman jamono yoo yële mixlaafaani ñaari région yu mag lañu woon ñaari iqlim yu mag a mag lañu woon yaman léegi bi mu demee noonu mu ne lan yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen summa qaala mu ne leen ginnaaw gi mu ne leen yassiraa wala tu'assiraa wa bashiraa wala tunaffiraa mu ne leen bashiraa na ngeen bégal nit ñi bu ngeen demee waaw wan leen leen taarub lislaam waaw wan leen leen taarub lislaam bañ fee nekk di wane diine ju tàng te rigide ba tax daanaka kenn du ci sawar mu ne mukk bashira na ngeen bégal nit ñi waaw jalaal jamaal gi jalaal gi jamaal gi nangeen ko wone ba nit ñi xam ne lii mooy lislaam bashira waaye wala tu'assira bu leen teengal mbir yi mettil diine ji bam tar lool ba kenn àttanatu ko way ba tax gaa yi ñoom diine ji moom désengagé wu kese lañ ci bëgg lu ñu wax ñu ne hé gaa yooyu seen diine dafa metti waaw gaa yooyu kenn manu leen a dab ñooñu kenn manu leen a topp xanaa ñu bàyyi leen ak seen li ñuy woote rek loolu nag foo fu mu toll loolu mooy ñay woote ñoo amul pédagogie te tam topp ñu tànk yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw new fi di compliquer masula nekk di compliquer mbir yi wala di ko waxe noo xam ne daanaka kenn du comprendre li nga bëgg wax ñu naan mbir yi daa laaji dégg-dégg déedéet kooku day wan kooku daal li gën màgg li muy wane waaju mel noonu mooy nekkul royul yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dëgg-dëgg lool kese lay wane nit ñi nag dañuy jàpp ne kooku moom mooy waaju kawe ji moom waa ji nga xamante ne ni daanaka ay waxam pour nga kenn du ko comprendre daal hein ñu naan gaa yi ci gaa yi ñoo kawe ndekete yoo loolu wanewul ak kawe waaye day wane ne daal li gën a màgg mooy ne waa ji bokkul ci ñu roy dëgg dëgg dëgg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw kon bashira waxoon nañ la nag ah loolu nag tekkewul bashira moom tekkewul nag fekk loo xamante ni nii suñu boroom nii lay dem ah na nii lay deme nga ñëw naan bon yow daal sawaay mbir yi daal deme na noo xam ne léegi di appliquer loolu day metti kon daal li ñu gis mooy ñu fexe daal woyofal mbir yi dañ naan la loolu mënu nekk waaw loolu mënu nekk waaw kon loolu la léegi kon bashira bégal leen nit ñi wala tu'assirata bu leen teeŋal mbir yi xon nañ la bul fekk lu woyof nga bëgg koo diisal wala ngay présenter diine ji comme ci kenn mënu koo def wala daal lii c'est impossible nit def ko déedéet loolu demewul noonu inna hadha dina yusr gis nga dëgg-dëgg diine jii dafa yomb mooy alxanafiyatu samha bu'ithu bil xanafiyati samha yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee woon na dañ koo yónni ci alxanafiya as-samha waaw kon nag gi nga xam ne mooy dafa simple waaw moo tax lislaam ku ku ci newul rek mooy jàpp wala di ci nekk nekk lu mooy jàpp ne dafa diis mais ku ci ne dëgg-dëgg wallahi féex xol gi ngay newee buur yàlla kese moo koy xam waaw kon nag bu ñuy jaseñal lu woyof wala lu yomb waaye bu ñuy yombal loo xam ne yombut mu ne leen bashiraa wala tunafiraa bégal leen nit ñi te bu leen leen dawloo waaye wa bashiraa wa wala tu'assiraa te bu leen jafeñal mu ne wa bashiraa dee leen leen bégal dee leen bëggal ci li leen di xaar bu ñu toppee diine ji waaw lii nag yu am ma am solo am na ñoo xam ne am nañu xam-xam nii waaye xamuñu nan la ñuy génnee xam-xam bi nan la ñuy joxee xam-xam bi ñoom dañuy jaawale ñuy waxal ak ñoom seen bopp waaw mooy ne ñoom dañoo ne fu kawe jàpp nag gaa yépp foofu lañu war a ne ba rigueur bi muy teg boppam mu bëgg ñépp tegoo ko te rigueuram boobu du farata en farata ci ñële mu bëgg nag gaa yi tegoo ko mu leen di mere ci yoo xam ne jarula a mere waaw waxoon naa la bu fi nekk di mere nit koo xam ne dafa lekk ba suur waaw parce que yow jàpp nga ne rek yow dégg nga ñu naan arkaanu bay bayti jami'il qawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanul wilaayaati sumtun wa juu'un tawiilun ba'dahu saharun wa 'uzlatun an shuyuukhin bil maqaamaati wala bil ishaaraati aw kamaa qaala ash-shaykhul xadiim ash-shaykhul xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim dem dégg loolu ci xoqal bukaa'u rek arkaanu bayti jamii'il qawmi arba'atun di wax ci nit ñu sell ñooñu nga xam ne mooy fa mooy mooy mooy lab daal yooyu la nga xam ne ñoom seeni màndarga seen ni ñu tabaxee ni seen néeg bi muy néegu wilaaya gi ñeent la mu boole ci mu ne sumtu noppi dangay doo bari looy wax waaw tëj pourtant lii nii moom la yonent ma lay saab saam jàngale sumtun man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqum xayran falyaqul xayran aw liyasmut yonent bi alayhi salaatu salaam moom la jàngale mais gis nga yooyu noonu gaa yi xeeb mais mooy affaire bi <laughs> mooy xanaa xamoo ne awliyaa yi radiyallahu anhu waxuñu fi dara lu dul yonent bi alayhi salaatu salaam wax ba pare moom lañuy ñuy suwaa ñu ko ci beneen anam wala moom la ñuy développer di ko yaatal di ko leeral ku xamul nag jàpp ne bon non non non non lii nii ñoom ñoo ko génneel seen bopp ko non non non non non alors que ñoom yow ki xamul dara moo foog ne ñoom ñeme nañoo def tarfatal ayni dara loo xam ne xamul ne lii mooy ngërëmal ci ci la ngërëmal yàlla ne waaw waaw mooy yonent mi alayhi salaam ci boppam moo ne képp ku gëm yàlla te gëm bés pénc bu ñëwee bay ubbi làmmiñam di wax gémmiñam di wax na wax yi wala mu noppi buñ la nee noppi nag tekkiwul nga gis dëgg joo wax nga noppi déedéet waxu la loolu waaw mooy waxi ngam nga nga muuma ci ak wax yoo xam ne tekkiwul dara ak waxi caaxaan ak wax yoo xam ne ay jëw ay nammaam ak yu mel noonu loolu lañ lay wax nga muuma ci lool nga bañ ci di yàbb ngay seex di yàbbi loolu la sultun wa ju'un tawilun nangoo xiif xam nga ci jataay yee weesu ñu la naan waa ji nga xam ne man lu maîtriser biiram nga xam ne moom bu xiifee lu mu gis dóor mu daanu waaw moom moom bu bu bu kiiwee bu duggee ci eh, eh, supermarché bi def course fii mu ne danaan bon façon yàpp yi yépp baax na quoi ah bu ma nee bismillah rek baax na te moo ko tey xam na nañ ko ne loolu noonu taxul mu baax mais parce que tentation wu yomb na te bari na moo ko yóbbaale waaw parce que comparé prix xalaal yi dafa gin a cher prix xalaal yi dafa gin a cher mu bàyyi ko fi di lekk lu ko neex ay bolognaise yoo xam ne viande yoo xamante ne daganut mu koy lekk yoonam waxoon naa la képp koo xam ne manoo maîtriser sa xiif sa biir yooyu bu dajjaal ñëwee nooy def hein nga xamante ne nii indaale ci lekk loo xam ne lu mu lu gaay soxla mu mu def waaw kooku dina tentation boobu bu dee mënul woon a muñ ju'un tawil te loolu moom la yonent bi alayhi salaatu jàngale ci koor yu bari yi ba wax ne koor gi gën mooy kooru seydina daawud alayhi salaatu wassalaam kaana yasuumu yawman wa yuftiru yawman da doon wóor jour di dog jour mu ne xayru siyaamu siyaamu nabiyillahi daawud ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam waaw juu'un tawilun ba'dahu saharun di veiller di nangoo dundal guddi yi waaye di veiller tekkiwul ne may xoole ba ba ba ba gee jotee ba ma jullee gee ba pare may xoole ba fajar jot déedéet yaa ayyuhal muzzammil qumil layla illaa qalila gis nga nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'aana tartiila kon loolu la mooy il faut mooy da nga nelaw comme le Seydina Salman waxoon Seydina Abu Darda Abu Darda ko par force dinga nelaw waaw parce que nag sa yaram wi daa am ci yaw non abu kan la ko waxoon sayna abu dar wala abu darda bim naan ko ndax sa yaram wi dafa am ci yow xaq ah sa yaram wi dafa am ci yow xaq doo ñëw rek bi veillé lépp sa soxna it dafa am ci yow àq ak yooyu mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko sadaqa Salmaan Salmaan wax na dëgg nag loolu la mais yow léegi liñ ñu bëggoon a foofu mooy yow mënoo jël yii ne léegi ñépp nii lañ wax a mel képp kuy nelaw après gée ba fajar ba julli fajar jot mu julli nga mere ko boo yëgee loolu lay def nga mere ko parce que lan parce que deful li noonu dañ naan la mukk yow nag yaa ngi bëgg a teengal di di di jafeñal mbir yi mukk ah non. mais tatawwu la rek bul ñëw ne gaa yi force ni ko ñépp mel kon mu ne leen wala tu'assira wa bashira te na ngeen bégle wane leen l'islam ni mu mel jarul ngeen ci jéeman peinture dara lislaam moom buur yàllaa ko taaral ba pare jeex na waxal la le vrai jeex na loolu mooy taaru l'islam mais bu ngeen fi nee naan bon lii jarul ñu koy wax parce que bon lii yow mel ni yaa gën a xam buur yàlla diine yaa ko gën a xam yéen yéen xam wala buur yàlla moo xam antum ta'lamun amillah kan moo xam yàlla kon waxal ko diineem ji ni mel wala tunafira te bu leen dàq nit ñi bu leen dawloo nit ñi parce que kat yenn yi moom ku ko def yaa dawloo nit ñi waaw lu ne daa am pédagogie am na xam nga bari na ñoo xam ne seen sœurs yi seen petite sœurs yi seen grande sœurs yi gaa yu jàmbaar mënuñoo waxtaan ak ñoom ci diine am na ñoo xam ne même seen soxna mënuñoo waxtaan ak ñoom ci diine te mënuñ leen a convaincre dara ci diine te pour kat ay conférenciers lañ wala ay jàngalekat lañ wala am nañ am nañ xam-xam loolu moom du lu ñuy sikk mais. mënuñoo jàngal seen waa kër seen njaboot mënuñu ko parce que lii nii lañ doxewul bashira wala tunafira yassira wala tu'assira loolu lañ dul doxale moo tax iblis daa am leen di jaar iblis nag bu xamee ne diw dénkaaneem yonent bi alayhi salaatu wasallam bii daf ko faussé iblis dafay jaar nan lay def day fexe yow waa ji ngay woo waa ji ngay woo lay fexe yow bu tëj buntu nga man koo woo loolu nan la koy defee te loolu nag kenn njëkk koo tëj ku dul yow parce que yaa appliqué wul euh, sunna ku doxalul sunna rek bid'a fay ne te bid'a moom la Iblis àndal comme ko doxaloo sunna mais ça s'impose euh, ça s'impose la bid'a s'impose même bu Iblis liggéeyul woon sax la bid'a s'impose ndax fu ñu rey xadis ab sunna xamal ne ay bidaa yu bari daal dinañ fay juddoo nii def day fexe yow kooku dootoo am ak moom mooy day fexe dootu ngeen mën a tax waxtaan waaw léegi nag ngeen meroo bu ko defee moom léegi day libre lu ko neex def waaw lu ko neex def te bu boobaa doo ci man dara parce que ngay taxaw na ah façon sama yoon newu ci xoolal fii gaa yi nga xam ne ñu bari seen sœurs yi dañuy meesu mënuluñ leen a wax te pourtant ñoom dañuy jàngale mais mënuñ leen a wax dara lool nag moo tax nit ñu bari buñ leen gisee naan moom Oustaz Diouf moom il naar rien à dire fii lay nekk naan meesu baaxul ak kiiw ak kii te pourtant këram ay soxnaam ay njabootam ñoo daq meesu <laughs> léegi problème bi moom bi mu am mooy bëgg gëmloo gaay ne demewul noonu man dinaa leen woo wax naa leen ko waaye dañ ne nam leen ko waxe moo baaxul parce que ba mu leen bëggee forcer surtout sa sœur nga bëgg koo forcer léeg-léeg nga xam ne nit nit la boo ko naree jaay yenn yenn maanaa yi moom it mu wanee ne moom it am na maanaa ngeen meroo xuloo daanaka dootu ngeen gaa yi nga dem ba ñenn ñi moom daanaka bu ñuy nuyoo sax à peine la ñuy nuyoo wante bu ko defee nag ndaw si libre léegi lu ko neex lay def di gën a takkarnaasi waa ji it nekk fële gën koo bàyyi loolu an ban njariñ ci am parce que rek ah daa doxalewul yassira wala tu'assira wa xam nga ko ku kuy meesu xale bu góor buy buy xeesal hein boo xamante ne yéreem yépp ay buubu muy kiris koros ak lu ne hein nga bëgg koo gëm xam ak takk ngàndum seen ci baat bi nga bëgg ko boo ko bëggee cere yooyu nooy def dangay ñëw naan ko waaw yow lii nii boo ko bàyyiwul ah laanaka yow buur yàlla rëbb na la ay yooyu du lool ngay wax di ah du loolu ngay wax di boo waxee lool moom moom da mooy ak nitam côté doomu aadama mooy feeñ rek waaw mooy feeñ ni ngay def kay mooy dangay fexe dem par étape xamal ko que ne moom bu il faut pas mu gis ni mbir mi yow yaa koy tere déedéet wala yow da nga ci am intérêt parce que nit fag muy gis loolu day jàpp ne moo sa daal intérêt rek ka tax mu bëgg ma def lii waaye boo ko xamalee ne lii ci borom bi la tukkee maag yow a ci yem kepp waaw maag yow a ci yem te nag ni ma la ni ma bëggale sama bopp yiw laa la bëggale yiw moo tax am na yoo xam ne daal jaroon nay wàññi jaroon nay seetaat bala nga ciy dugg ak bala nga koy def waaw di ko xëcc ndànk-ndànk ba ni nga xamante ne ndax nit doful boo ko wanee liy dëgg ak yooyu bu dul bu dee nit kii la dëgg-dëgg dina la dina xam ne fan la dëgg féete après li muy def loolu beneen affaire la mais dina xam ne daal wax nga ko dëgg kon loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax Seydina Muaad ak Seydina Abu Muusa am na ci beneen riwaaya boo xam ne imaamul Buxaari ak imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri yu an-Naysaburi ñoo ko solo imaamul Buxaari yu rahmatullahi ko indi ci kitaabul jihaadi wa siyar ci baabu maa yukrahu min at-tanaazu'i wal ixtilaafu fil harb wa uqubati man asaa imaama bunt bi nga xamante ne moom la def moom al imaamul rahmatullah ma maa yukrahu min at li nga xam ne dañ koo sib ci xëccoo wal ixtilaaf ak wuute fi la xar bi ci xare jamonoy xare dem ba foofu dem ci xare di xuloo ak a ŋaayoo di xiiroo ko ŋaayoo ci say kanamu noon mooy yow yéen a teg sa defet seen bopp wa uqubati man asa imaama ak li nga xamante ne mooy mbugal mi dal ki nga xamante ne dafa mooy ndigalu ki nga xam ne mooy imaamam mooy njiitam ci bunt boobu ci kitaabul jihaadi wa siyari mu indi fa xadiis bi wax même chose la fii mais début bi rek lendi mu ngi ko jëlee mu ne xaddatanaa yaxya qaala xaddatanaa waki an shu'ba an abi burda abihi an jedde mu ne xaddatanaa al imaamu alayhi nettali nañu yaxya suñu sëriñ di yaxya qaala mu ne xaddatanaa waki' waki' ibn al-jarraax ah al-kuufi an shu'ba mu jële ci shu'ba an sa'id ibn abi burda mu jële ci sa'id ibn abi burda moom lañ amoon ci càllale bale n'est-ce pas ah non non boobu abdul malik an abi burda la woon waaye ci nga xam ne moom la al imaamul Buxaari yu rahmatullahi alayhi daldi woon tudd après gisoon nañ ci Saïd mi di doomi abi Burda radiyallahu taala an il jamii mu jële moom Saïd jële mu jële ci sa Saïd di seydna abu Muusa mu ne anna nabiyya kene yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba'atha Mu'aadan wa aba Muusa ila al Yaman mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yebal seyna mu abu muusa ak seyna ala muaaz ak seyna abu muusa yaman fa qaala qaala mu ne leen yassira wala tu'assira yombal leen te bu leen jafeñal wa bashira bégal leen wala tunafira te bu leen dàq nit ñi wa tatawaa wala taxtalifa lii laa soxla woon mooy yokk bii mu ne te na toppante te bu leen wuute waaw mooy na seeni kàddu nekk benn lii waam solo laa ilaha illa allah wa wala taxtalifaa fexe leen ba yéen seeni bu ngeen amee wuute ci yenn masala yi na ngeen ko régler seen biir bu leen ñëw ba ci biir mbooloo yi di fa xuloo ko ngaayoo ndax ñoom xamuñu loolu wa aka yaa layta yaa layta aka neexoon gaa yi dem ci plateau tele yi ci ustaas yeeg yooyu ñu xamoon ñu jàngoon lii bokk wala bokk bu ñu ko jàngee it ñu ci bàyyi xel dem ba ci plateau tele yi di fa xuloo waaw ci masala yoo xamante ne nii masala ixtilaafiya la masalaam wuute la hein waaye bu dee ne yow ñi ngay jiite danga leen a war a jox lenn ñu jàpp lenn hein bu ngeen ñëwee étaler divergence seen divergence ku nekk naan ma am dëgg waaw wala tatawaa wala taxtalifa toppante leen fexe leen seeni kàddu nekk benn wala taxtalifa te bu leen wuute waaw loolu nag euh, loo ci gis ñun suñu suñu télé ak suñu rajo yi moo tax débat yi jaruñul dara waaw masuma gis débat bu jariñ ci rajo wala télé senegal masuma koo gis mooy lan lan mooy mu jariñ mooy ku nekk wax déedéet mooy ñiy déglu auditeurs yi ak mbooloo mi xam ci ana dëgg fan la féete mais di mooy euh, jamais gars yi daal comme que ay dafa mel ni ay personnage contre personnage la diwa wax kon kook foog ñu contre mu wax du ñu xool mukk est ce que li mu wax noonu la mooy li Seydina Ali radiyallahu anhu doon wax dañ ko doon fàttali fan yële jël leen dëgg ngeen teg ko ba pare ngeen door a xool nit ñi anan kan moo de ma dëgg ñu ne kii nitu dëgg la waaye doo jël ay nit teg ba pare ni ñoom diw moom lu ñu wax mooy dëgg jël ay nit teg fee ne ñoom lu ñu wax man da nekk dëgg man daal sawaay ab tiijaan laa këlee tiijaan ñoo mën a wax dëgg man ab xaadar laa këlee xaadar ñoo mën a wax dëgg loolu teguwul fenn waaw ba yow sa mbooloo lu ñu wax lu mu wuute dëgg dëgg di nga fexe ba layal ko parce que lan man ci ñoom laa bokk déedéet tatawaa tax taxtalifa bu ngeen demee surtout ñoo xamante ne nii xamuñu diine xamuñu diine fii mu leen di yónni yaman léegi ba léegi waxagu la ñooñu ñooy ñan yan façon nit lañ ko leen yónni loolu dinañ ci ñëw ci côté bi nga xam ne moom lay wax Seydina Muaz ibn Jabal te moo ñu yóbbu ci mbiru zakat hein yonent bi alayhi xam na ne ñële waa Yaman mooy newuñ ci mooy côté ba mu leen yónni xam nañ ne Yaman am nañu fa tuub am nañu fa tuub Seydina Abu Muusa mii fa mu jóge am nañu fa tuub mais fa mu leen yónni mooy ne ñë mooy ñooñu tuubuñu léegi nag yow boo ñëwee ci ñoo xam ne ña yéen ngeen ñëw ah ñu ne dañuy woote dañuy fexe convaincre français yi nga xam ne xamuñu diine ñu xam diine ñu ñëw ñu nekk ñaar ma ñëw lan mooy ponk l'islam sax d'accorduñ ci kii ne waaw bu ngeen di dugg ci lislaam da xam ne lii mooy yi nga xam ne manula ñàkk ci jullit keneen ki na ko non non non du yii non non du yii mais mbooloo mi lan la ñuy wax ñi nga xam ne ñoom ñu ngi door a découvrir ñoom ñu agsi gis gaay kii naan lii la kii naan ah non non du lii fen du lii du lii ñuy xëccoo mais dañ naan nañ ko ba nan la ñuy duggee ci loo xam ne ñoom ñi ci ne manuñoo manuñu dëppoowuñu sax ci diina jiñ ne mooy la loolu c'est grave hein mu ne kon wata toowa wala taxtalifa te bu leen wute loolu nag wutewul ak wute ci masala wute ci masala mën naa am mais xoolal saxaaba yi radiyallahu anhum nan lañ doon wutee ci masala lii mooy wute boo xam ne yow mooy day yàq diggante comme ni muy xewe ñun ci suñuy wute ñun ñun moom ku gise neneen ñu jàpp ne li muy tekki mooy dangaa contre sëriñ diw waaw fii mu ne bari na gaa yoo xam ne buñ gisee ngay xabdu ñu ne daa si daa contre sëriñ si wala daa contre sëriñ diw wala ñeneen ñi gis la ngay sadlu ñu ne daa contre cheikh diw wala daa contre sëriñ diw loolu fan la wane day daa contre kenn lan moo tax ñuy gisee mbir yi contre waaw ana nan ngeen bëgg nit ñi doxal lu dul li li leer ku nekk fa moom sunnaa yonent bi alayhi salaam la mu jàpp ne lii mooy li dëgg ci mooy li gën a ci masala sàngam waaw saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon wuute ci masala mais kenn tojul bopp keneen ci parce lu tax nga wuuteeg man ci masala sàngam hein Seydina Mawlaana naa Abbaas ak naa Anas nettaliwuñ ne dañ doon tukki ñii woor ñii wooruñu te ñi woor duñu ŋàññi ñi woorul ñi woorul duñu ŋàññi ñi woor ah moo tax boo ñëwee euh, affaire tabaski yeeg korite yi koor yi gaa jàpp ne loolu wéy ça montre qu'on n'est pas ensemble non non non Seydina Abdallah ibn mi nga xam ne moo indi benn xadis buy moom moo solo benn xadis buy wax ci wàllu weer yi noonu bu dee daa feeñ fëleeg feeñ fii bi ko maw mawlaahu Kurayb bu di wax naan ko ca mois Muawiya la jóge hein kon moom gisoon nañ ko bés sàngam moom mu ne waaye ñun lii lañu yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, digal dangaa dégg Seydina Muawiya ne ya ah yéen waa yi wala yéen waa Medina man mii nekk seen xalifa nekk ci Sham lu tax wooru ngeen ki ma do wooru ngeen bés bi ma ngeen dog bés bi ma doge tey laay takk armée seen kaw non parce que xam ne lii nii du lii nii du dara ku nekk li leer fi yow moom ngay doxe ak tamit li nga gis lan nga bëgg leneen te lépp tegu ci sunnaa yonent bi alayhi salaam loolu nag mooy condition bi kenn waxu fii lu waay wax rek ñu ne euh, fii ci xilaaf lu xew ñu ne fii ci xilaaf am na ñoo xam ne ils ne sont pas habilités bari na gaa yuy wax ils ne sont pas habilités di wax dara ñoom lenn lañ man toxal waaw kay man nañ ne de imaam Maalik de nee na wala Maalikee rahmatullah alayhi de nee nañ Hanbali yi de nee nañ loolu man na ko waaye kantaa moom avis du tukkee ci moom moom moo manul lool il n'est pas habilité waaw amul compétence yi te laysa lahu ahl li dalik moom manul def lool léegi nag ku mel noonu nag du ne dañuy tëb naan bon masala mi de moom am na wute am na ku wax ñu ne kan muy diw boobu dañuy jël wax ji sànni ci poubelle bi kenn du ko bàyyi xel waaw moom waxuma yàlla tere ñu koy siite kenn du bàyyi xel wax jooju kenn du ko siite ci jataayu xam-xam ak waa jooju nu mu man di toll ak nu ngeen ko mën a màggale bu dee amul habilitation te bokkul ci ñi nga xam ne ñooy ñooy mais loolu c'est simple na kay juriste yi yow boo nekkee yow bu dee juriste yi lañuy kii ñuy joxe euh, walla juge yi ñoom ñoom ñoo abilité di juger waa ji nga xam ne première année de droit la ne est-ce que kooku mën nañ ko ne moom ay waxam day compter ci wàllu droit jamais jamais mu compté te lool lool koo ko wax fii mu ne da danaan la yow daal waxoo fi lu lu logique dañ naan la gis nga nag lim logique foofu noonu la logique ci diine ji bari na gaa yuy animé ay émission di anime ay kii ñu naan leen ay oustaz wala ay boroom xam-xam ñoo mag waa ji nekk première année de droit ñoo yem ñoo yem de man lay cité naan diw nee na wala ñoom juriste sàngam nee nañu wala constitutionnaliste sàngam nee na loolu mën na waaye jamais moom muy joxe benn yi ci affaire loolu nag li mu nekke lu naturel ñépp comprendre ko loolu la amee ci diini ji moo tax képp ku fi taxaw di wax ñu gis ne yow moom première année du droit boo mooy sax àggoo fa hein équivalent loolu mooy yow say wax kenn du ne xilaaf kenn du ko bàyyi xel kenn du ko tudd jamais amul sax droit de cité kon toppante leen te leen wuute waaw ak yenn masala yoo xam ne de toute façon waa penc bi soxlawuñ ñu koy xam même bu dee yéen wuti ngeen ci jarul ngeen koy étaler devant le public waaw loo xam ne ñoom concerné wu leen xool leen li leen concerné ñoom tabaax ci ñoom ngeen wax leen ko parce que du xam-xam yépp la wax waaw inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay ma yara zaka zu jahlin fayaftatina ah loolu la lañuy wax ne moom la Seydina Zeynul Abidin ibn Zeynul Abidin ibn Husayn na al-Husayn mu Ali la tudd ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhuma anhum mu naan man damay nëbbu ci sama xam-xam la ca gën a gànjaru ndax lan damay ragal koo xam ne xamut zoo jahlin koo xam ne dafa réer gis loolee fayaftatinaa fitna daal di koy dugg waaw mooy loolu la ñi nga xam ne am na yenn masala yoo xam ne concerné wul nit ñi ñu bari ci ñoom wax leen li leen di jariñ waaw looloo tax euh, euh, euh, même yenn xadiis yoo xam ne rek même jarul la wax en public wala di ko wax koo xam ne ab kàccoor la loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim doon tere ku jàngal xadiisul uraniyin biñ gisoon gaa yi ñëwoon min ukal gaa yi ñëwoon bokkoon ci waa ukal waa urayna ak gaa yoo yële ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ne tuub nañu mais nag climat Medina bi jàpp leen ñu feebar ij tawul madina comme malade mooy ngelaw li rek bu la duggee yonent bi alayhi salaatu salaam boole leen ak sàmmkatam mu yóbbu leen ci àll bi rattal leen ci soow yi boole jaxase ko sawum gilim hein bañ ko naanee wér li ñu def mooy ñu daldi euh, daggaate dañoo samalu ah aynay ra'i ñu daldi bënn tàngal ay feer ba mu tàng jër ba xonq cor ñu bënn ko bëtu euh, kii sàmmkat bi Piètre kii bi euh, ki doon euh, sàmm sàmmal yonent ma lay saar saam géléem ba pare ñu daldi koy pendre dagg loxo yi ak tànk yi ci jaawatle daldi daw xabaar bi dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci bëccëg gi ñu dàq leen topp leen ba ne leen nuus jàpp leen yonent yu alayhi salaam def leen ni nga xam ne noonu lañu defoon sàmmam boo bële daaj leen ci poto yi ca buntu dëkk ba ñuy laaj ñu jox leen ndox mu nekk bu leen kenn jox ndox ba ni ñu faatoo xadiis boobu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañu wax ne bu ko kenn wax xajaajum ne yuusuf fexe leen yéen boroom xam-xam yi ñun ñépp na ku nekk ci ñun yëg loolu xadiis bi fexe leen ba alxajaajum ne yuusuf asaqafiyu nekkoon gouverneur u ñoom Marwaan boo bale nga xam ne ni mu ni mu rey ci saxaaba bari ak ay taabi'i ah gisoon nañ Sa'id ibn Jubayr gis nañ ko ci càllale yi taalib imaam ibn Abbaas bu mag boobu moom la mujjee faat waaw Seydina Sa'id ibn Jubayr qatalahu al-Hajjaj ibn Yuusuf al-Hajjaj ibn Yuusuf moo ko exécuté waaw mu ñaanoon ne yàlla na buur yàlla def nag mooy ki mu nekk moom bu dee dina ko exécuter mu nekk ku mujj ku muy faat moo taxit moom la mujj faat waaw rey nay saxaaba yu bari rey ay taabi'i mu mujjee mooy Sa'id ibn Jubayr radiyallahu ta'ala anhu taalibe Mawlana ibn Abbas xadiis boobu yow koo xamante ni day fekki saxaaba di leen faat di leen rey ay taabi'i yu baax bu leen di faat imagineel bu xamoon xadiis bi mooy prétexte la koy def denaan da leen di rey rey yu mel noonu ah xam nga keroog gis nga bi ñu faatee Seydina Abdallah ibn Zubayr niñ ko def daaj ko ci buntu Makka foofule ah yow imaginer kooku noonu bu xamoon bu xamoon bu xamoon xadiis bi danaan bo <laughs> yow ku waxati rek ku wuteteeg moom rek mu def la noon ne waaw parce que loolu sunna la lii may def sunna la waaw parce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu la def xorani yii ne keroog bañ defee seen njombe ja ci ñii def nañ njombe ju toll noonu le ah mooy xam-xam yooyu jarut di leeral ci ñu mel noonu waaw mooy tamit di wax nit koo xamante ne mu ngi ci lu baax euh, comme que ma gisoon mu jàppoon ne euh, mu jàppoon ne naafile yi ñuy def ci koor gi farata la moom dafa jàppoon ne farata la mooy da ko doon respect non moom manoo teeba dem manula teeba du dem waaye nag man soupçonné ma woon ne moom noonu la ko gisee gis naa daal mu farataal ko lool moom moom affaire bi moom daanaka noo def léeg-léeg da koy jaral jóge fu sori jàkka ju sori lay jullee mais foo jaar moom guddi gi moom dina naafile ji nag xawma daal lu ñu doon wax di leeral affaire di wax ci yooyu ci amoon nañu wax ay julli farata yooyu yi nekk farata moom mu ne yooyu farata la ma ne ko ah non non non julli lan mu ne naa fii la koor yi ma ne ko ah doy loolu nag du farata ah. léegi bi mu ko leeree ne farata la du farata. ma gis ne waa ji dafa relâché ngandum relâchement ma ne kii de bu ma xamoon ne lii la moom doonu ma koon wax dama ko doon bàyyi noonu rek dama ko doon bàyyi noonu parce que lan mooy moom moo tax nit ñi li ñu gëm bàyyi leen niñ gëm bu dee ci lu baax lañ ne bàyyi leen ci bu fi ñëw di dugg ak ñoom ci ay ay ay détails lii farata la lii sunna la lii kii la ndax bés am ndax xam nga sénégalais en général ñun ni ñuy laajee boo gisee ñu naan est-ce que mbir farata la ñu ngi yàkkamti ñu ne leen sunna la bañ ba ko waaw est-ce que kooku jàpp nga ne li xel mooy ngi ñëw di ko leeralal yooyu te moom li muy jàppi sunna mooy il suffit mu nekk sunna mu bàyyi yàllallah gars yi ay anti sunna lañ de mooy sunna yonent bi alayhi salaam noonu ni ñu koy dawee ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara laa ilaha mu ngi mel ni mbaam yu ñu boyal di tërëx rëxi ci àll bi ndax ay gaynde yu mer gaynde yu sibi yooyu te xiif ñoo leen topp ni ñuy fàq di buddi gaa yi dafa mel ni sunna noonu lañ koy dawe bu ñu xasee xam ne sunna lañu baax mais ku mel noonu bu nee ci loo xam ne du koy def muy lu baax est-ce que jàpp nga ne bokk na cim xel nga ñëw naan ko ay lii nii don lii di ko di ko xamal ba yow bu koy xam di ko baax te bu ko bàyyee ci leneen lu lu loo xam ne baaxul lay ne wala manula jàpp ci lu gën lim ba kooku da ngay bàyyi rek waaw masha allah waaw moom kay am na solo yii nii di leen ci soññ voilà mu ngo kon ci beneen kon mu ne dee leen wa tatawaa wala taxtalifa loolu ci waaye bu ci xadiis biñ gi sànk buñ continuer ba léegi fi ne woon léegi euh, nañ yeman indi pour l'instant après niñ ci ñëwaat parce que après day xadiis bi day continuer di wax euh, ba ñu àggee Seydina Muaz ak Seydina Abu Muusa yeman ku nekk lañ def xoola al imaam euh, Abu Muusa al ashariyu radiyallahu anhu daf ñuy nettali hein ana lan mooy moo waral yonent bi aleyhi salaatu salaam yónni ko Seyna Abu Muusa yónni ko Yaman comme ko al imaam al Buxaari solowee raxmatullaahi alayhi mu ne moom seydina abu muusa al mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ma damaa dem ci moom mu ne damaa dem man seyyiduna abu muusa al ashari yu ànd ak ñaari nit ñoo xamante ne nii ci sama mbokk yi lañu ci waa ash'ariyuuna yi nee na bi ma demee ñu agsi gaa laaj ko poste ngir daal bon mu fal leen xadiis bi wal xadiisu fi saxiixayn axrajahu al imaamu al buxaari ci kitaabu istitaabatil murtaddiin bunt bi nga xam ne ci la def ci tuubloo ñi nga xam ne ñoo murtad ñoo génnoon ci diine ji baabu xukmul murtaddi wal murtadda buntu àtteeb ki nga xam ne dafa murtad ak ku góor ki ak murtadda mooy ku jigéen ki al imaam al muslim ibn al xajaaj mu ngi ko indi ci kitaabul imaara bunt bi shuraax yi def baabu nahyi an talabil imaara wal xirsi aleyha ah bunt bi nga xamante ne ci la def ne ah tere di laaj ñu ay poste ñu jiital la ak xër tere xër ci nguur ak jiite seydna mu uh, abu muusa radiyallahu anhu mu ne kon bi ma ñëwee ci yonent bi alayhi salaam ànd ak ñaar góor ci samay ñoñ kenn ki mu ngi sama càmmoñ kenn ki nekk sama sama ndejoor kenn ki nekk sama càmmoñ ku nekk ci ñoom ñaar laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ko nag dañoo bëggoon euh, nga daal di ñuy nga employé ñu jox ñu post mu ne ñu ngi fekk yonent bi alayhi salaatu salaam di soccu allah allah quelle sunna quelle sunna umitat soccu nga xam ne dane marda matharatun lil fammi lil fammi wa mardatun lil rabb allah yonent bi alayhi salaatu salaam ne soccu de matharatun lil fam day setal bëñ day setal gémmiñ te day gërëm loo borom bi subhaanahu wa taala li tax ñuy dund muy am gërëmu yàlla soccu ak soccu mu ne loolu da koy maye fi lañu ko naan dégg ni dege di topp ay tur yu ñuy jox naan sëriñ diw nee na wala talsam sàngam wala xaatim sàngam boo ko defee walla tur sàngam boo ko sikkaree ñàngami yoon di nga am di nga am lii di nga am lii di nga am lii ana lan nga mën a am lu féete kaw ngërëmul yàlla wax ma rek ana lan lañ la ci tur yooyu ñu lay wax hein ci tur yooyu ñu lay wax jëlal tur sàngam ci turu yàlla sàngam nga sikkar ko waaw fanaanal ak moom kii wëg kii dinga am lii wëg lii gaa yi man xawma lan moo leen dal yooyu lim leen lim leen jaral <laughs> alors que yonent bi alei saatu di wax ci sunna simple simple am ci loo xam ne moo raw li la liñ lay dig foofu takat yee ñu lay dig daraa ci wóorul ko ne di nga ko am mais te bii moom danga koy am par ndax suñu borooma def loolu moo wax yonent mi aleyhi salaatu lii la soccu matharatun lil fam lool ni ñu ko xamee ku soccu gis ne say bëñ leer na sa gémmiñ set na nga mën a wax ak nit ñi gémmiñ gu forox du la sonal te doo sonal nit ñi laa darara wala diraar loolu leer na wa martaatun li rabb moo ko gën a leer waaw mooy day gërëm loo borom bi subhaanahu wa la lay may gërëmam ñu ne ko fi teg di def leneen ngir nee nañu di fa sàkku ngërëmul yàlla xam nga soccu moom moo gën a simple fanaane euh, bay tool ak wala fanaane fanaanee ne kurus loolu socc ko gën a simple fuuf waaw socc ko gën a simple li yow nee nga da ngay def lii ngir am ngërëmal sëriñ diw mais li la yonent bale saar sa am ne boo ko defee am ngërëmal boroom bi moom mu mel ni xamuñu ko kuy socc sax ñu naan ah gars yi nag ñoom noonu ñu tardé quoi regarde-moi ces gars-là di saxi bant nii di kii ku ko wax ngir doya dal yow kafart xam ne lii mooy sunnaa yonent bi alei saatu salaam nga koy wax tahaawunan wastizaan faqad kafarta bima unzila ala muhammadin wallah képp ku ko wax ngir doya dal ak tuutal ak saboté te nga ginnaaw bi nga xam ne lii mooy sunnaa yonent bi alayhi salaam yow yéeféer nga waaw yéeféer nga weddi nga li ñu wàcc ci yonent bi alayhi salaam xoolal yonent bi alayhi salaam lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaaki inda kulli wudu ma ci xadiis yi waaw budul woon ne damay bañ a teg coono samaw xeet konoonte kon dinaa leen digal ñuy soccu saa bu ñuy jàpp walla saa bu ñuy julli bu ñuy waaju julli waaw liñ doon wax sànk ku fi ku fi rey ay sun ku fi reyub sunna rek ay bidaa yu bari ngay dekki la moom la suñu sëriñ di wax xafidahu <laughs> llahu wa raahu naan xoolal <laughs> eh, mooy gaa yi nga xam ne mooy comme senegal ñun yonent bi alayhi salaatu salaam dafa digle soccu booy jàpp daanaka kenn du ko def ñu koy def bariwul léegi bañ ko fi bàyyee lañ def moo xoolal ba ñuy ba bu ñuy gàllax ne ko ñu jël suñu baaraam yi di ko dugal ci biir gémmiñ gi loolu moom foog naa koo gis wolox boo gis muy jàpp boo mooywul noonu lay jàppe alors ko loolu moom moolul sunna du tout loolu moom xaw ma fu mu jógee waaye fi mu jóge simple na fi mu jóge li gën a kii sax mooy paaxaw ma fi mu jóge xam naa fi mu jóge mooy lan mooy dañoo rayub sunna boo rayee na rek ay bidaa jóg waaw mooy da ngay gis waa ji ko boo laajee kenn lu tax ngay def lii du la ne parce que nii lañuy jàppe peut-être daan la parce que nii mooy gën a setal ba ñéeg yooyu mooy jël bi ngay jël sa baaraam ginnaaw bi nga guuxee ndox mi dugal sa baaraam di ko ci jonj ci bëñ yi loolu day setal bëñ yi day day tax kan moo la loolu boo defoon sunna biñ la wax socc loolu da koo soxla parce que dangaa rey sunna foo jaar ay bidaa dékki mawlaana ibn abbas radiyallahu anhu comme ne sax imaamul buxaari yi nee na yenente bi alayhi salaatu benn da doon def ci kafam ndox dal di koy guux bu ko guuxee day enchaîner bakkan bi xëcc ko yëngal ndox mi dugal ci gémmiñ gi yàbbi ko yëngal wa yàbbi la doon def mais jamais mu dugal baaraamam ci biir hein waaw te bu doon sëlëm kanam gi bu doon bu doon bu doon raxas kanam gi raxas kanam gi ñaari loxo yi la doon def rek def ci ndox raxasandoo lépp voilà mooy ba ñu fi bàyyee socc lañ jël suñu baaraam yi di ko dugal ci biir te loolu laysa mina sunna loolu du sunna bul na nag sëriñ diw nga koy def après nii bu ko sëriñ diw di def daal mooy sunna la déedéet amaana moom it xamu ko comme yow rek loolu kese la parce que léegi <laughs> lamdaa gi moo bari xattaa fi ñu ko foogewul woon hum lamdaa ñi nga xam ne waruñu ko woon a doon sax ñoom ñu parce que dañuy topp euh, jëfu population populaire gi rek li ñépp di def ba mu mujj doo leen taqale teg ñoom ak ñeneen ñi waaw population bi dañuy jàpp ne ñoom dañ koy def parce que sëriñ bi koy def mais sëriñ bi da koy def parce que tamit noonu la bi mu ñëwee noonu la fekk ñépp yi def rek Seydina Abu Muusa radiyallahu anhu nee na ñu fekk kon bi ñu ñëwee ma ànd ak sama ñaari ash'ari yu ne yoon sama ñaari mbokk yooyu ci yonent bi alayhi salaatu salaam ku nekk naan ko salarié ma nommé ma <laughs> damaa bëgg nga nommé ma kii ma <laughs> uh, benn sëriñ tamit doon wax <laughs> ma ne man Sénégal de jaaxal na ma Sénégal de moom ñoom ak ñoo bëgg nomination ñoom moom moom dangay toog rek. di dégg nommé nommé nañ diw comme comme newul ci réew ma <laughs> man li ma jaaxal nommé nommé nommé rek nommé fi ñuy waxee rek après bi mu ko waxee ñuy xool fekk ñu doon xool euh, dafa am fu ñu demoon waa ji tegoon journal noonu ñu gis même le président notre président de la république le président Sall moom ñu ne nommé nañu ko ñu ñu wane ne nommé moom nommé nañu ko fële xaw ma lu xewati woon ca some Afrique Chine ca Pékin moom itam nome nañu ko xaw ma mooy lan ko président de euh, sommet kii kii xaw ma lan Chine ak Afrique ma naan ko ah yow de li nga doon waxe ngi kii nommé ah jàpp naa ne nag kuy nommé cim réew moom ka fa ka nekk ca kaw bopp réew ma mooy président ba waaw ah, moom de kii de nee na wu nome nañ ko léegi ci journal bi rek mu reetaan ne lii laa daan wax <laughs> ka nekk ca njombaxtal ga sax kon far nañ ko nome <laughs> ñii ñëw ne yeneen tibalay saat saam nome <laughs> fal ñu jox ñu liggéey way fekk yonent bi aleyhi salaatu di soccu nee na mu yonent bi aleyhi salaatu ne ma yow Abu Muusa loo wax mooy yow est-ce que ànd nga ci lool mooy yow dangay laaj poste nee na wala mu ne dana ma abu muusa wala dana ma ay aw yaa abdallah ibn qays xamatuma ci ban la ma woowe abu muusa wala abdallah ibn qays bi ma ne ma yow nag loo wax nee na ma ne ko walladi ba'athaka bil haqqi maa atla'aani ma fi anfusihima wa ma sha'ur annahuma al amal mu ne yeneen bi aleyi salaatu maa ngi wàcc yàlla ne maa ngi wàcc ki nga xam ne moo la yebal yónni la ci dëgg ñoom ñaar ñii de ma suñu ma dévoilé wu ma dévoilé wu ñu ma seeni intention waxuñ ma woon lii bi may ànd ak ñoom fii waxuñ ma woon ne dañuy ñëw ngir laaj lii waaw te waxuñu ma woon li ñu nëbb seen biir te yëguma ko woon këne buñ ñëwee fii dañuy laaj nga fal leen waaw nee na maa ngi gis socc yonent bi aleyhi salaatu salaam nekk ci suufu toñ tuñam bi waaw ndax ni nga xam ne noonu la doon jéggi dayoo ci ni mu doon soccoo moom aleyhi salaatu wassalaam nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ne leen nag bi mu déggee li ma ko pare mu ne lan nastaamila aw laa nastaamilu ala amalina man araada walakin idhab anta ya abu muusa aw ya ya aba muusa aw ya abdallah ibn qays fa ba'athahu ala al-yaman thumma atba'ahu mu'aaz ibn jabal waaw nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne ma ne leen man duma liggéeyloo duma salarié duma nommé te duma jox poste ku ko laaj ku ma gis mu mu naan ma fal ma man duma la fal ku sopp lool rek duma la ko jox yaa abadar wala saxaaba wam waxoon na ko laa tatlubil imaara bul bul laaj jiite ndax bés bu dee ne yaa ko laaj wukkilta alayha dañ dafa mel ni luñ la luñ la charge buñ la yen la aw yen wuñ la yen alors que bu dee dañ la ko jox ci loo xam ne du loo laaj buur yàlla da la ciy jàppale loolu nag yàgg nañ cee taxaw ne loolu noonu saa dépend ci nit ñi am na foo xam ne fokk nit ki laaj comme li Seydina Yuusuf alayhi salaatu wasalaam laaje woon ne woon fal ma ah, ij'alni ala xazaa'inil ard waaw def ma waaw wax ne nañ ma fal ci lii parce que bu dee ne moom fokk nga taxaw ngir ñu fal danga naan fal leen ma parce que boo ko xam nga boo ko bàyyee ñu ngi koy jox dañuy këpp mooy ñoo ñu ñooñu mënuñu ko yor wala ñoo xamante ne même bu dem nañ compétence bi waaye seen poche ak seen intérêt yi bopp ak seeni mbokk lañ fiy tooge yow bu boobaa amoo droit toog naan yonent bi alayhi salaatu salaam dana woon laa tatlu bil imaara ñaata yoon lañ fi gis ñoo xam ne dañu ñëw ne fal ma mu fal leen nañu fi gis bi Taariq ibn Ziyaad ibn Abdillah as-Sudaa'i ba mu ñëwee wax la muy wax yenent ma lay saar saam da koo kii da ko nay aywa après ci la ne ko man nag é bindal ko mu ne ko yée yenent saa salaam lii lépp delloo naa la ko parce que li ma dégg sànq nga wax mu ne ko waaw mais am na ñeneen ñoo xam dañu ñëw nekk fal ma mu fal leen moo tax loolu ça dépend ci nit ñi nee na kon mu ne leen man du ma liggéeyloo képp koo xam ne du ma jox poste ci sama liggéey yi may joxe man araadahu koo xam ne daf koo bëgg ñëw di ko laaj walakin waaye li am xoolal mu jox ki laajuloon idhab anta yaa aba muusa aw yaa abdallah ibn qays mu ko waaye yow mi yow abdallah ibn qays yow demal fa ba'athahu mu yónni ko alal yamani mu dem yaman voilà ginnaaw gi mu topp ci sayyidina mu'adh ibn jabal waaye gis nañ ci riwaaya yële këne ñoom ñaar la waxandoo woon ne demal ne leen yassira wala tu'assira bashira wala léegi nag kon loolu li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam wax ñii léegi nag mu des Seydina Muaz ñoom ñaar la wax lii mais après Seydina Muaz dafa am yeneen yum ko dénk